أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ الحجة العالم abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi ssaadisi wal xamsiin wa an Urwata an Aysata radiyallahu ta'aala anhaa annahaa kaanat taqul wallaahi yabna ukhtii in kunnaa lananzuru ilal hilaali summa al-hilaali summa al-hilaal salaasatu ahillatin fii shahrayni wama uqida fi abyaati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam naarun qat qult yaa xaala fama kaana yu'iishukum qaalat al-aswadaan at-tamru wal-maa illaa innahu qad kaana li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jiiraanun min al-ansaar wa kaanat lahum manaa'ih fa kaanuu yursiluuna ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam min albaanihaa fa yasqiihaa muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu taala mu ñuy indil xadiis ñaareel ci garab gi nga xam ne moom lañ nekk. ci buntu bi di wax ci wàllu eh, garab gi ci tool bi walla chapitre cinquante six juróom fukk ak juróom benn di wax ci ngëneelu xiif ba ni mu jeexe ki suñ jataay bi ñu génn walillahi alhamdu wal gisoon nañu li nga xamante ne nii ah mooy xadiisu sayyidatu Aisha bu njëkk mu doon xadiis bu njëkk ci bunt bi bu doon xadis numéro quatre cent quatre-vingt-onze ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn bi mu ne wa an Aïshata radiyallahu anha annaha qaalat maa shabi'a aalu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min xubzi sha'iirin yawmayni mutataabi'ayni hattaa qubida tey nag walillahi alhamdu wal minna waxoon nañ la xadis bii bëggoon nañ ko cee teg ndax moom bee wëniroo lu ñuy wax mu ne mais day gën a yaatal di gën a leeral mbir mi beneen waaw waaye moom wax na la mbiru ñaari bés yu tegaloo ma suñu cee suur ci mburu waaw yu tegaloo fii nag mu ne wa an Urwa hadis quatre cent quatre-vingt-douze ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak mu ne wa an Urwa te mu ngi jële ci Seydina Urwa tabul foog ni jigéen la de Seydina Urwa ibn Zubayr di doomi Seydina Zubayr ibn al-Awwam moom nag waxoon nañ la du saxaaba da fekkewul dundu yonent bi alayhi salaam magam moo doon saxaaba di Abdallah ibn euh, az-Zubayr mooy kan Urwa di doomi Asma bint Abi Abi Bakr voilà yaayam mooy Asma di magu sayyidatu Aisha mi mu ne kon waan Urwata kon ñuy jële ci Urwa an Aisha ta mu jële kon ci tantam radiyallahu anha di suñu yaay Aïcha radiyallahu anha annaha kaanat taqul mu ne moom de nekkoon na di wax naan wallahi maa ngi wat ci yàlla yabna ukhti yow sama doomu <laughs> mag waaw yabna ukhti oh fils de mon sœur de ma sœur waaw yow sama doomu sœur yow sama doomu mag ndax asma la asma bint Abi Bakr Aisha bint Abi waaw te Asma moo juróon Abd Urwa mi mu ko kon nag te jamono ji Asma mu ngi doon dund wax naa la sayyidatu Asma moo mujj génn àddina sayyidatu Aisha sayyidatu Aisha génn àddina lu yàgg sax sayyidatu Asma moom ci boppam euh, fekk na faatook faatook doom ju mag ji Abdallah ibn Zubayr fi la ko fekk comme niñ ko fooxewoon mu ne ko kon yab na yab na uxti waaw nga gis ne ñoom neewu ñoon waa yow sama nday di zaatu ni taa xëy ni nga la lan comme <laughs> ñun <laughs> ñenn ñi nga xam ne kenn kenn nattablewul ne seen waajur baax na <laughs> boroom xam-xam la nitu yàlla la waaye loolu teewul nga ne man taxul nga ne man nag ci moom kese laa yemaa voilà ñi ci des moom man du ma jëli ci ñoom dara déedéet Seydina Urwa mi yaayam a ngi fi woon di sayyidatu Asma di magu sayyidatu Aysa mii waaw dund lu bari ci lislaam waaw zaatu nitaqayni ma doon jàppale keroog yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak siddiquhu si di baayam sayyidina Abu Bakar bañ doon gàddaay daanaka lëlëy ba yëpp moo ko doon def neewal na waay sama yaay jooju nga xam ne way <laughs> nettali na sax affaire <laughs> ah ah Zayd ibn Amr ibn Nufayl ci boppam xamoon na ko muy kooku nga xam ne daa bokkoon ci xanafiye xana <laughs> alxanafiya sabha waaw di bàyyi Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Sayyidun Asma nee na man gis naa ko te boobu l'islam yonent bay saa saa wooteegu gis naa ko mu wéer ginnaawam ci Kaaba naan maa ngi wat ci yàlla ne kenn xëyul fii Quraysh nekk ci diine Ibrahim en dehors man ku dul man waaw kooku ni mu yàggit bokk nit ko dugg ci lis loolu loolu lépp way muy sama ndey kooku man doy na ma sëkk di doomu Abu Bakar du ma jënd ci keneen même bu dee sax keneen ci rakkam la sama yoon new ci déedéet baax na ba moom Sayyidatu Aisha moo ci moom la doon moo ko nàndal waaw te ndax a ngi woon waaw comme quoi nit dina nekk koo xam ne boroom xam-xam plein la bu kenn du nattable waaye mu am doom joo xam ne beneen boroom xam-xam nga xaritam wala benn mbokkam moom moo yar doomam ji moo ko yor moo ko jàngal ba moo tax moom ngay gis doom ji li mu mën a nettali ci ci ci xaritu papaam bi ko yar bi boroom xam-xam bee moom manu koo nettali ci baayam bi ko jural boppam ndax yàggul ak moom wala boog même bu dee ne sax bàyyam dund na bu yàgg bàyyam di dund mais kii la gënoon a moo xew diggante sayyidatu Aisha ak sayyidina Urwa ak sayyidatu Asma radiyallahu an ali Abi Bakr kon mu ne waan Urwa kon sayyidina Urwa mu an Aisha te jële ci tàntaam radiyallahu anha anna kaanat taqul mu ne sama tante de nekkoon na di wax di wallahi yabna ukhti wat naa ci yàlla yow sama doomu sœur in kunna ñun de nekkoon nañu la nanzuru di xool ilal hilaali di xool weer wi waaw <laughs> waaw summa ñu xoolaat ilal hilaali mooy di xool ba weer wi dee ah <laughs> beneen dugg mooy ñu xool weer séentu weer summa ginnaaw gi al hilaali ñu séntu woor woowu di jeex ba ñuy séntu weneen weer wa ca tegu way war a summa al mooy ñu xoolaat séntuwaat weer ñetti weer fii shahrayni ci ñaari weer waaw mooy weer wi day jeex ba tàkk ñuy séntu weer woowu ñu gis ko mu dugg ba jeex ñuy séntu weneen weer ñetta ngoog waaw ñetti weer ci ñaari weer ñetti weer wi ñuy mooy le croissant lunaire mooy weer wi ñuy xool ci asamaan si ci ñetti weer ci ñaari weer mooy weer wi day weer mooy mois voilà <laughs> mois bi day ñëw bay jeex ñu séentu weer ba gis ko mois boobu demaat ba jeex ñu séentuwaat weer beneen mois ñëwaat ñu séentuwaat weer mu ne kon salaasatu ahilla ñetti weer fii shahrayni ci ñaari weer wamaa uqida te jamono jooju taaluñu fii ba abyaati rasulillah ci kër yonente bi alayhi salaam néegu soxnaam yi kër soxnaam yi kenn taalu fa naarun benn safara xatt mukk ngir di toog amut <laughs> waaw ñetti weer saa taal cin qultu Seydina Urwa affaire bi jaaxal ko nee ma ne ko mais mais yaa xaala waaye waa waa tànta sama yow sama tànta fama kaana yu'ishukum <laughs> waa mais kon nu ngeen doon dunde lan moo leen doon dundal lan ngeen doon lekk ba nu ngeen doon dunde ah <laughs> nee na qalat al aswadan bi ma ko waxee lool nee na mu tontu ma sama tànta sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne ma al aswadat xanaa ñaar yu ñuul yi at tamru mu leeral ko at tamru wal ma illaa sauf que innahu qad kaana que dëgg-dëgg nekkoon na ñeel li rasulillahi ñeel daawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min al ay dëkkandoo yoo xam ne ci waa al ansaar wa kaanat lahum manaa'ih te ñoom dañoo amoon ay gëléem yoo xamante ne wala ay xar wala ay yooyu yi nga xam ne moom lañ doon yor wala ay bëy yoo xam ne bu ñu amoon soow dañ ko doon jox yonent bi saa salaam ngir mu ratt soow ma voilà loolu mooy mania mania nga xam da jël mën a nekk gëléem man a nekk nag mën a nekk bëy wala xar nga xam ne dañuy am soow nit ki nga jël ko jox ko kenn ngir mu jëfandikoo soow ma di ko ratt ba benn jamono après mu delloowaat la sa sa sa sa sa gàtt wala sa xar wala sa euh, wala sa kii boog sa gëléem wala sa nag waaw mu ne nag yeneen tuwaay saa saam dafa amoon nag ay dëkkandoo yoo xam ne ci waa Ansaar noonu lañ doon def wa kaanat lahum manaa'i' fa nekkoon nañ ñoom waa Ansaar ñoo yeneen yursiluuna ilaa rasuulillah sallallahu alayhi doon yónni ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam min albaaniha ah ah ci la nga xamante ne nii mooy ca soow ma ma ñuy rat waaw fa yasqiha hmm. bu ko defee lool yella yonent bay saa saam doon naan waaw loolu daal moo doon yokk ci suñu ma jeeg suñu ndox miñ doon naan mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak imaamu muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo kon laaj bu njëkk bi mooy est ce que ko solo mooy taxrij naan la déedéet seen sëriñ daal ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko tamit na ko noon al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi ak al imaamu ibnu Maaja al-Qazwini al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hmm? mu ne andi na ko ci ñaari bérab kitaabul hiba wa fadliha wa tahriid alayha andi na ko foofee waaye it andi na ko ci eh, eh, eh, kitaabu ar-riqaaq baabun kayfa kaana ayshu nabii sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi hmm. kon léegi nañ ñëw kon ci buntu biñ la njëkk a wax nan la ko ëndee ci kitaabul hiba mu ne haddasanaa Abuu Abdillah al-Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa Abdul Aziz ibn Abdillah al-Uwaysi mu Abdul Aziz Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ibn Sa'd al-Akbar rahimahullah Abul Qaasim al-Uwaysi rahimahullahu taala al-faqih al-madani rahimahullahu taala al-Uwaysi moom siiw na al-Uwaysi rahimahullahu taala léegi moom mi léegi mu ne kon al-Uwaysi Abdul Aziz qaala mu ne haddathana ibnu Abi Haazim mu ne ki ñu nettali mooy Ibn Abi Hazim di eh, ki nga xamante ne mooy Abdul Aziz Ibn Abi Hazim Salama ibn Dinar al-Makhzumi mawlaahum al-Madani rahimahullahu ta'ala an abiihi mooy Ibn Abi Hazim mu jël ko ci baayam di Salama ibn Dinar Ah, mooy Abu Hazim al-A'raj ah, at-Tammar al-Madani al-Qas az-Zahid al-Hakim rahimahullahu ta'ala an Yazid ibn Rumana moo ko jëlee ci Yazid ibn Rumana <laughs> kii damaa fàttali Imam Ibn Ishaq sëriñ Imam Ibn Ishaq borom siira ni la bokk Yazid haddathani haddathani Yazid ibn Rumana ak bari moom ak saraan <laughs> bari la lu mu jëlee ci Yazid ibn Rumana ni <laughs> kon muy Yazid ibn Ruman al-Asadi Abu Rawh al-Madani al-Qari mawla Abu Ali Zubayr ibn al-Awwam rahimahullahu ta'ala al-Madani kon moom an Urwa moo ko jëlee ci Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu ta'ala an Aisha ibn muy Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq muy Abu Bakr di doomi Abu Quhafa tuddoon Usman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymiwa muy ummul mu'minin ummu Abdillah ah ndeyam moo doon Ummu Rumaan bintu Umayr moo doon yaayu sayyidatu Aisha siddiqatu binti Siddiq radiyallahu anil jamii' radiyallahu anha annaha qaalat li Urwa ya ibna ukhti in kunna lananzuru ila al-hilaali thumma al-hilaali salaasata ahilla fi shahrayni wa maa wuqidat fi abyaati rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam naar faqultu yaa xaala maa kaana yu'iishukum qaalat al-aswadaan at-tamru wal-maa' illaa annahu qad kaana li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam jiiraanun min al-ansaar kaanat lahum manaa'ihu wa kaanuu yamnahuuna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam min albaanihim fayasqiihaa nii la ko solo Eh, fa maa kaana déglu qul fa qultu yaa xaala maa kaana yu'ishukum riwaay imaamul Buxaari bi loolu la wax ah bi dammi awwal bi awwalihi comme al imaam al haafiz ibn Hajar al Asqalaani rahimahullah bi mu koy sarax li mu wax mu ne yuqaalu a'aashahu Allahu 'aysha mooy borom bi dundal na ko dund jox na ko lu mu dundee mu ne waaye dina ñëw ci riwaay imaamu Muslim bi. mu ne wa dabatahu an-Nawawi bi tash bi tashdid al-ya'i at-tahtiyya moom yu ayyi yu ayyi waaw loolu lay wax kon nañ xool boofee nan la ko noonu la ko imaam an-Nawawi wax léegi nag ñu ñëw kon ci imaamu Muslim moom naka la ko solowee moom Ibn al-Husayn rahimahullahu ta'ala hmm. imaamu muslimu rahimahullahu taala moom mu ngi ko di ci kitaabu zuhdi wa raqaa'iq mu ne haddasanaa Yahya Yahya ibnu Yahya mu ne haddasanaa nettal no Yahya ibnu Yahya di Rayhaanatu Naysaabuur Abu Zakariya sëriñam bu mag bi Yahya ibnu Yahya ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan ibnu Yahya ibnu Hammaad at-Tamiimiyu alhamdaliyu mawlaahum rahimahullahu ta'aala an-Naysaabuuriyu rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Abdul Aziz ibn Abi Haazim gis nañ ko sànq an Abi gis nañ ko sànq an Yaziid ibn Ruumaan an Yaziid ibn Ruumaan gis nañ ko sànq an Urwa gis nañ ko sànq an Aysata radiyallahu ta'aala anhaa annahaa kaanat taquulu wallaahi ya ibna ukhtii in kunnaa lananzuru ilal hilaal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathata hillatin fi shahrayn wa ma uqida fi abyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an-nar qala qultu ya khala fama kana yu'ayyishukum nii la ko imam an-Nawawi daal di kiiwe moom la imam al-hafiz ibn Hajar ne imam an-Nawawi moom nii la ko daptoo nii la ko takke ne yu'ayyi voilà waaw qalat al-aswadani at-tamru wal maa illaa annahu qad kaana li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam jiiraanun min al-ansaar wa kaanat lahum manaa'ihu fa kaanuu yursiluuna ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam min albaanihaa fa yasqiinaahu mooy bii moo gën a jege ni nga xam ne noonu la ko al imaamu al-haafidu an-Nawawi indee mooy bu imaamu Muslim bi rahmatullah alayhi léegi hadiis baa ngi nii léegi ginnaaw bi nga xam ne kon lañ gis. Euh, bon indiwaat na ko feneen comme imaamul Bukhari mais moo daw leen taqale moom imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullah léegi ñu gisee ñu ñëw nag ci lëkkaale bi mooy comme bi ñu génnoon mooy dundu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy dundu sobriété sobriété dundu de so une vie de sobriété waaw waaw nekkul woon un une vie de bling bling waaw luy vie de bling nga <laughs> dañ koo gëj a wax sax <laughs> taa yooyu yàgg woon wala bu naan Dakar fële ca ñoojoor yow ñoojoor nga noonu ah <laughs> way mooy temps Sarkozy président Sarkozy yow boobu <laughs> est-ce que amoon ay <laughs> ay huit ans sept deux mille sept président Sarkozy moom comme que xamoo Abdou Diouf moom saa yow yàggoo ah président Sarkozy moom la gaa doon wax président bling bling waaw mooy bëgg yow yu rek waaw yooyu yeneen tubaab saar saam n'avait pas une vie de bling waaw moom déedéet gis nga ni mu doon dunde yeneen tubaab Sayyidatu Aïsha di wax doomam ji nga xam ne doomu sëram la doomu magam bu jigéen di ko xamal ñoom nan lañ doon dunde ne doon nañ toog xool weer xoolaat weer xoolaat weer ñetti weer ci ñaari ñetti weer wu ñuy séentu ci ñaari weer yu mat sëkk waaw te kenn du taal du ñu deesu taal ci këru yonent bi alayhi salaam safara safara bi lu mu buur la la ngir togg bu doon tay bi ñu utiliser gaz dañ naan benn gazu xatak waaw <laughs> wala këriñ kenn du boyal <laughs> kenn du fa boyal mu tax ak ah, luñ togg lu togg waaw waaw moo taxit mu jaaxle waaw baabu fadlil ju'i xam nga ne loolu way <laughs> yow yooyu imagine ñu ne la yow yow ñun ñii rek ku dañu woon saay waxuma nag ñu ne la yow bul bul taal après nga nekk di ko di ko di ko kal ci Uber Eats <laughs> toog di commander rek ñu lay indil non waxuma loolu bu doon loolu mu seet loolu kay yàgg yow sax léegi waa yaaraw kii togg <laughs> waaw <laughs> toog kii say pet say pizza say kebab yu nekk gaay di la indil rek ah déedéet waxuma yooyu de mooy yow ñun ñii rek buñ newoon léegi toog leen une semaine yoo xam ne du ngeen taal dara dara te te du ngeen jëndi di dem ci restaurant yeeg yooyu léegi ngeen essayé ko une semaine ngeen seet ah waaye yow mi kii gi dañoo bëgg a rey wala la paa bi paa bi léegi daa daa daa kii de paa bi man xaaral gars yi commencé ku yow moom loo am dem ca mbedd ma jëndi loo lekk boo génnee lekk ñëw toog <laughs> waaw mais loolu kenn du ko yeneen tubaab yi saa am nag ñii la doon dunde de waaw. moo tax sëy naa oro affaire bi jaaxal ko mais mais kon lu ngeen doon dundee tànta mu ne ko nas wa daan ñaari tàndar baaw ndox waaw te tàndar ma ji ak ndox mi tàndar ma ji nekkuloon ay carton yu fees delle non ay doom la woon alhamdulillah yoo xam ne mënoon ko wañ nga yëy teg ci ndox fekk ndox waaw kon ñii mu wóoroon ne leen lii moom suuru leen maa shabi'a bul fàttaliku ci jotaay bi ñu génn hadis bi génn maa shabi'a alu muhammadin mundu qadima al madina sallallahu alayhi wa sallam min ta'ami burri thalathati layalin tibaa hatta qubid moom suuru la ndax daa doon may bariwul tey ren tamit ay saa saa daa amoon njaboot soxna bi eh, eh, eh, du benn soxna laa woon <laughs> fay acca limal <laughs> ah Sayyidatu Aisha ay ca sayyidatu Hafsa waaw léegi sayyidatu Ummu Salama waaw <laughs> faylewul ji woon <laughs> ne man daal maa ngi fayle yi sama baay nga xam ne mooy sangu Quraysh mos ma nekk fii di sëy sëy boo ne mii la naqare du ma ko def waaw <laughs> yaay Maymuna bintul Haaris <laughs> waaw ak ñeneen ak ñeneen ah, li ma ci kenn nag ah yu jógoon Xaybar waaw moom rek laa lay laaj li ma ko eh, eh. ki jógoon Xaybar da nga ko al-Haaruniya di sëtu Seydina Haarun alayhi salaatu wassalaam Safiya bint Huyay ibn Akhtab <laughs> voilà waaw mooy yonent way saatam masha Allah dafa jaboote woon teewul woon këram nii la woon amul benn ci këru soxnaam yi ah yoo xamante ne nii Zaynab gisoon nga fi kat keroog am nga ku ah al Abi Dirar ah. du moom moom moom goro yonent bi alayhi salaatu salaam gis gis nañ fi euh, frère am bi voilà <laughs> ñun ñépp amul loon këru kenn koo xamante ne ci ñetti weer yooyu taal nañ fa sa néeg kër biri doy kër ñu kër la ñu am ay néeg ci kër gi voilà ñu naan ay walee gi de taal nañ fee taal non non non non waaw amaana kër Seydou Seydou Zaynab bint Jahsh peut-être non mukk ñetti weer ñoom ñépp waaw waaw la lay wan tamit yeneen tubaab saab saab mooy lim doon dunde noonu la ay njabootam doon dunde Allahu akbar waaw moo tax mu ne woon alu muhammadin ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alayhi wa kon lii de la boroom bi gërëmaloon ko moom alayhi salaatu wa salaam ko fi yàggee wax mu gërëm ko te waxoon nañ la laysa du du loo xam ne ak lotta tax de te waxoon nañ na ko ci jotaay bii ñu génn xadiis sayna Abu Umaama fàttalakul Sudayy ibn Ajlaan al-Baahili radiyallahu anhu kon lëkkaale baa ngoog kon nga xam ne kon ñii dañ doon lëkkaalook mulaazimul juu'ee ngoog da doon lëkkaaleeg li nga xamante ne mooy xiif wa xusuunatil ayshi ak diirati metti tu dund yi xam nga ne yow wax naa la une rek ñun ñun ñun on est léegi ñëpp dégg ñu wax naa la moom li ñuy def mooy li ma wax sànq kaay ku nekk dangay dem di lekki sa yoo kii wala dem di ñaanaatu wala suñu kër ba pare rek jéebaane fépp la ñuy waaw génn wane bëtu ku leen gis xam ne nga leen di yërëm di lekk ñu ndor waaw lu di ko di ci kii nangam <laughs> waaw doon <laughs> sikaaya lañ gën a man kon lii waroon dund yonent bi alayhi salaam waaw te doon toog ñetti fan doonu ñoo ñetti weer ma naan ñetti fan al aswadaani ñaar yu ñuul yi aswadaani nag mooy tamr ak maa comme li wax ndax dañoo taf taxlib tàndarma ci ndox waaw ndax euh, euh, ndox moom ñuul dëgg la bu dee wolof danaan la bu la nee may ma ndox mu ñuul <laughs> non ndox mu ñuul ci wolof tekkiwul ngay indi ko xanaa mais bu dee arab ndox ñuulul te loolu lu ñu xam la mooy tàndarma mooy ñuul ñu daal di koy taxlif comme niñ naan umarayni al umaraani jubli ci seydna abu bakar ak seydna umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma waaw le am na nag ñu naan dañ ko dañ mudraj la leeral boobu ne illa al aswad ak tamr wal ma waaye loolu imaamul xaafis na xajar dafa dàq loolu ne loolu moom eh, eh, lan moo ndax mudraj doo ko teg ci ay yaakaar na ah, lu tax <laughs> hein <laughs> hein kan moo la ne eh, moo tax mu ne mu mu ba pare ginnaaw bi nga xam ne aji wax ji loolu la wax ne dañu mudraj mudraj mooy loo xam ne dañ koo yokk wax joo xam dañ koo yokk ci xadis bi te bokku ci waaw kenn ci ruwaat yi ci ñu soroo xadis bi moo leeral moo moo wax ci ay waxi boppam ne al aswadaani mooy tamrak ma sinon lim ci jublu al aswadaani du loolu mooy al xarratu mooy tàngoor ak guddi gi loolu la ci jublu waaw bon imam al-Hafiz dàq wax gi ne wa maddaahu laysa bi ta'il loolu amul benn sax lu koy dëgëral wax jooju muy woote ba aj wax waaw ndax naan lii dañ koo yokk ci hadis bi bokku ci loolu kenn bu ko teg ci damaa yaakaar <laughs> waaw te lii dafa leer <laughs> waaw kantaa li mu naan al aswadaani mooy li nga xamante ni nii tàngoor ak li nga xamante ni mooy guddi mu ne loolu moom de toute façon ak yi wax jàll mu tegtaloo naan waaja daa am benn waay <laughs> ndax dafa am benn boo xamante ne nii dafa dafa wax ak nit ñi mais doon wax ak ay nit ne bon man de aw ma ci man nekkul fi man lu doon aswadaani gaa yi daal di koy gërëm ah mu ne man nag ah jubluwuma ci wax ji lu dul alxarratu walla yi loolu laa ci jublu imaam alxaafis ne loolu ci boppam mooy wane ne kon loolu tekkiwu lool lool nit ñi xamoon nañ la muy tekki li tax yow nga wax benn wax moo boo xam ne ñépp xam ne lii la ba pare nga dem ba ci biir naan non sauf man nag lii laa ci jublu mooy kon yow yaa ci jublu leneen lu wuteeg li nit ñi comprendre waaw wax ji wax ji mooy al aswadaani mooy at-tamru wal ma comme ni nga xam ne nii la ñëwee fii kon nag mu ngi noonu waaw di wane li nga xam ne dund yonent bi alayhi salaatu ni nga xamante ne noonu la xate woon waaw ci wàllu am lekk am am ak lekk ak naan waaw nga xamante ne dokkul woon bañee mburu yi di fees ndawal yi déedéet léeg-léeg ñu amoon ndawal léeg-léeg doonuñ ko woon am waaw kon nag mu ngi noonu léegi ginnaaw loolu kon nga xamante ne moo doon dundam ah, lii la la la la la doon gis bii passé bi ñuy wax ah, ah, borom xilaas radiyallahu anhu lam doon wax yamurru shahrun aw shahraani min zamanin walam tara al aynu fil abyaati min hadani waaw loolu noonu moo doon loolu laa doon mooy xadiis bi ci tegu yamurru doon na romb shahrun weer awi shahraani mooy waxu la waxu la aw mooy wala de aw ak ñaari weer mooy boo leen boolee ñuy ñett min zamanin ci jamono walam taral aynu te bët doonul woon gis fil abyaati ci kër yonent bi saa néegu soxnaam yi min xadami ci loo xam ne mooy taal ab takk-takk boo xam ne moom lañuy ñuy taal ngir ngir ngir ngir togg doonul woon am waaw gis nga yonent bi saa saa doon dunde soxnaam yi dëgg la am na benn jamono. surtout bi affaire yi génnee dund gu mel nii lañ doon dund ah tey nag tamit saa saa nii la génne àddina mais am na benn jamono ñu xawoon na ñaxtu tuuti bañ doon laaj yonent bi saa saa am dépasse loo xam ne manu ko woon ba yonent bi saa salaam daal di woon leen bàyyi fan weer voilà moom lañ doon gis hadisu Sayyida Umar boobu mu ñëw radiyallahu anhu dégg euh, biñ ne bi bi mbokkam al ansaari bi dawee comme que ñoom. Euh, euh, dañ doon awwante ci euh, uti xam-xam moo tax imaamul Buxaari rahimahullah defal ko buntu ci li nga xam ne mooy saxiix bi nga xam ne comme que ñi nga xam ne dañuy am dañu amoon kër amoon njaboot yu ñu war a dundal yoroon seeni gàtt ñii yor seeni tool loolu dañ ko war a liggéey il n'est pas question ñu arrêter société bi yépp kenn dootul lëgëy ñu dem rek ci sëriñ bi wala fa ñu wute xam-xam euh, même bu diine bi gën a màgg loolu il ne pas waaw loolu li sax ba solo wax loolu bu leen jàngati bu leen jàng bàyyi leen université yi ngeen di dem wala boog bàyyi leen seen tool yi waaw bàyyi leen seen usine yi bàyyi leen seen hôpitaux yi bàyyi leen seen seen seen firme yi bàyyi leen seen seen seen seen transporteur bi ngeen transport bi ngeen di def ngeen ñëw di ut xam-xamu diine kese. ngeen ñëw ci sëriñ bi koy jàngale wala ñu koy jàngale ngeen bàyyi lool loolu lislaam ma su ko wax waaw saxaaba yi radiyallahu anhum ñi nga xam ne dañ ci amoon ah, yit yitte joo xam ne daa tax mënuñu di nekk ci yonent bi alayhi lu ne tu saa su ne niñ doon def dañoo teg plan waaw ndax boroom xam-xam ki boo sàpp kotu xam-xam dafa war a muus dafa war a ànd ak jamono ñoom seen jamono looloo doon dox waaw kenn jëlu ci woon mag waaw mooy nit doo nekk boroom xam-xam lu dul nga xam sa jamono comme lu mel noonu la kii door wax <laughs> al imaam Ibnul lu dul ci njàngale Yonent bi sallallahu alayhi nga xamante ne nii moo ne mbokk euh, euh, sahaaba yi leen di sonal hein Makka mu joxoñ leen junju leen wax leen ngir ñu dem Habasha lu tax lu tax ndax fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad am na buur boo xam ne du ñu tooñ kenn fa moom waaw mais lan moo taxoon yonent bi alayhi salaatu nan la xame woon loolu mais parce que dafa xam géopolitique mondiale waaw dafa xam pourtant Kisra mu ngi fi woon de waxu leen dem leen ci Kisra un izhabu ila al-Furs non ila Faris non izhabu ila al-Rum ñu ngi fi woon waxu ñu dem ci Byzantin de mais waxu leen sax dem leen ila ila ci eh, eh, eh, al alxiira waxu leen ko waxu leen dem leen ilaa Jurham déedéet waxu leen dem leen ilaa ca Alexandrie non non fan la wax ilaa al ndax jàng na tax xam na moom yonent lay sa sàmm que ne àddina bi buur bii ñi leen wër surtout buur bii mooy ci xamante ne nii wóor na te kenn du tooñ kenn foofu nan la ko xamee kooku nga foog ne mooy naa toog sama der lii xew ci monde bi sama yoon new ci mukk xam da ngay xam sa sa sa sa jaww xam sa société la sociologie l'anthropologie de la société du monde waaw mbooloo mu ne nga xam nañuy xalaate nañuy dunde ci noonu nga leen mën a jariñ yow mi yàlla jox xam-xam mais ne dee xamoo ci li def yow lépp lu ñu wax nga la ah, loolu moom mu ngi xew wala loolu loolu mooy lan sax te yoo xamante ne dafa fës saa yow doo teel a jariñ kenn te ku mel noonu day neex a nax waaye dañuy ñëw présenter ko mbir yi ni ñu bëggee mu ne leen dagar na gaa dem na sëriñ diwa ñu ne dagar na ndeke moom ci boppam comprendre lu dara waaw waaw moo tax nekk Sénégal ça ne veut pas dire xaw ma rek waruma xam réalité Europe waaw waaw ma nekk Europe. war waa tax man bañ a xam réalité Sénégal bu dee ne man damaa war a jariñ waa Sénégal surtout foofu noonu wala waa Sénégal man ma ma war a jariñ kon ñu nekk France man damaa war a xam damaa war a yittewoo xam France nan la ak société bi nu mu demee ak nan lañ fay dunde ak neexoon ñu bari xam ko bu ko ñu bari xamoon dinañ bàyyi toog biir Dakar wala biir Pikine wala biir Touba ah wala biir Tivaouane wala biir Casamance am na lu la yàlla may nga xam ko am sa ay taalibe wala ñoo xamante ne yaa leen doon jàngal wala xamoon nañ ne yaa si ustaas bi ñu ñëw Europe nekk fi lu yàgg wala ñu ñëw fi woola waaw salaamaaleykum waaw ustaas waaw ñun daa am fii ay ay ay yàpp yoo xamante ne ni dañ koy jaay ci magasin yi mais nag boobu ay xalaat yooyu quoi mais loolu est-ce nañ koo lekk. boobu waa ji bu xamoon société européenne xamoon nan la ñuy yi ni muy demee loolu xam-xam baa ngi ci internet bi mu ngi fépp journaux yi waaw li da yeew bu ko xamoon kooku du jóg naan nee leen bismillah ka ngeen lekk loolu dara na doo doonu ko woon wax bu dee na bu dee ne xam na bu dee ne xam na ah, attention parce am na ñoo xam ne dañ leen a yaakaar xam ne xamuñu waaw bu xamoon du wax loolu.